maag Demba wala ma soxnaak Élisabeth wala Nicolas wala yow sa biir bopp tax nga bàyyi mooy yàlla tey bu ngeen ko defee yëg leen ne jaamu yàlla bu ko waa suuf yëpp doon jaamu yokku ko bu ko waa suuf yëpp bàyyi woon a jaamu it wàññiwu ko dara ndax fa inna lillahi borom bi dala ñeel maa fi samawati mbooleen li nekk ci asamaan yi wa maa fi al-ard ak li nekk ci suuf wa kaana allahu te borom bi nekkoon na ganiyan te du nañ di nekk ganiyan ku woo ku woomal soxlaalul kenn dara xam yi leen te sant na boppam bu yàgg bu leen sant leen ma bu leen yaakaar ne moo seen sant gi daa am benn lu mu koy yokkal wala lu mu koy bu ngeen ko deful da koy wàññi déedéet waaw kon nag mu ne kon daal dafa yaatu waaw mu ne wa sam'i wa ta'a beneen côté bi nag dégg topp ñooñ lan la ñuy dégg topp mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo méngoo mbiru jullit ñi waaw ñi nga xam ne borom bi noonu la def ñuy jiite jullit ñi yor seeni mbir waaw loolu mooy l'autorité di dégg ak topp autorité yi nga xam ne ñoom lañu borom bi booleel waaw autorité yooyu nag mën nañoo nekk ñoo xam ne dañuy jubal lool comme ñi nga xam ne ñoom lay tudd ci kanam léegi mën nañu nekk ñoo xamante ni am nañuy ndëng-ndëng waaw am ñoom dañuy dëngal bu baax am ñoo xam ne ñoom bay na bay na lañ nekk dañuy jubal mais dañuy dëngal waaw léegi nag <laughs> ah est-ce que nan la ñuy toppee autorité ndax topp autorité dafa bokk ci li nga xam ne ci ngëm yàlla la bokk dafa bokk ci li nga xam ne moom lañu ñu yonent malay saa saab saab di leen déggal maadaama ñu ñuy digal lu baax waaye loolu nag topp autorité nag daa am ay ay ay du du ci lépp nga koy topp ah topp autorité du ci n'importe quoi nga koy topp ah déedéet bu dee lu baax toppal. waaw bu dee safaan amoo droit topp ko waaw ndax yonent bi alayhi salaatu salaam a ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko wax nee na la ta'ata fi ma'siyatillah amul topp ci loo xamante ne mooy yàlla la waaw man amarakum bi ma'siyatillah fala tuti'u yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xamante ne nii moo leen da leen a digal mooy yàlla bu leen ko toog waaw mu waxaat ne sëy li mu conseillé woon Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu wal hadiisu qad rawaahu al imaamu Ahmad an Anas ibn Maalik radiyallahu anhum mu ne Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu dane mais yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in kaana alaynaa umaraa laa yastannuuna bi sunnatika wa laa ya'xuduuna bi amrika famaa ta'muru fii amrihim mu ne yonent bi alayhi salaatu am salaam Seydina Mu'aaz mais yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu mais xanaa gisuloo imaginer rek bu dee am ñoo xam ne ñoo nekk suñu ñu jiite ñoo yoo xam ne toppuñu sa sunna toppuñu saw yoon sa dundin sa am rek te sa digal yi nga digale jàppuñu ci. kippewu leen toppatoowu ñu ko faalewu leen leneen lañ ne fa ma ta'muru fi amrihim lan ngay digle ci seen mbir fa qaala rasulullah yeneen may saa ne la ta'ata liman lam yuti llaha azza wa jalla amul topp ci ki nga xam ne toppul yàlla mi nga xam ne moo tedd ta moo waaw waaw moo tax naka noonu al imaam at-Tirmidhi wa qad rawahu aydan al-imam Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ala al-jami' an ibn Mas'ud radiyallahu anhu loolu lépp ngir wone topp gi dëgg la yorent ba saa saa wax na ci lu bari waaw ngëneelu topp di dégg ak topp waaw waaye dañ koy calibrer ci lan ci topp li nga xamante ne nii mooy koo xamante ne digale li muy digle yàllaa ko digle bés bu la digalee mooy yàlla doo ko topp déedéet ba mu des ci ay cas yoo nii yow boo ko deful mën na laa faat mën na ëndee fitna yu nga def ko ngir ñoŋal sa bakkan wala bakkanu ñeneen waaye bu dul loolu mooy lii mooy mbir mi Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane de am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw ci sama ginnaaw ay góor yoo xam ne ñoo yor seen mbir ñoo leen di jiite nekk seeni gouverneur ñi jiite leen fii yutfi'una as-sunnata bil bid'a wa yu'akhiruna as-salata an mawaqitiha liggéey liggéey di ko travailler di ko def mooy dañuy fay sama sunna nan lañ koy faye bil bid'a ci ay bid'a yu ñu fi ay innovation ay bid'a yu ñu nekk ndax man amaata sunna faqad ahya bid'a wa man amaata bid'a faqad amaata sunna képp ku dundalu bid'a rek rey nga sunna ku dekkil sunna rey ngay bid'a léegi nag mu def yeneen ci may saa ne gaa ñoom dañuy fay sunna di ko jaare ci seen bidaa yi nekk di yéex julli ci ay waxtoom waaw Allahu akbar ñu ne day jëm ñoom mais sawaay ñii yonent saasaam jox wallahi lu ñu garaaw garaaw ñun ñi ñu xama leen gën a garaaw ñu bari ci ñoom de pas ñëpp waaye ñu bari ci ñoom xam nga ñi ñoom mooy gën a julli farata la ci ñoom xam nañu ko te tamit gëm nañu ko dinañu julli mais dañuy yéexee julli ji te teguñu ko fenn lu dul waxtaanee seen mbiru bopp ak di glorifier seen bopp ak di xas ñi nga xam ne ñooy seeni opposant <laughs> moo tax ajjuma yi ajjuma yi gars yi dañ doon xutba ba tàkku saan di dugg ñu nekk ci xutba gi rek tay way ci jamonoy banu umayya waaw xilaafatu banu umayya amoon na ci saxaaba yi moo tax lu ne dund nañ ko ñu nekk ci jàkka ji kenn du ñemee buuja ndax ku buuja buur bi cor sa baat wala gouverneur waaw <laughs> kon nag yeneen ci way saasaam lii la wax dina yor seen mbir sama gannaaw ay gaa yoo xam ne dañuy faat sama sunna di ko jaare ci seen bid'a yi nekk di yéex a julli ci waxtoom ma ne mais léegi nag Seydina Mu'adh Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu fa qultu ma ne mais ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in adrak wa in adraktuhum kayfa bu ma leen dabee lan mu ne la ta'ata liman asal amul ki nga xam ne daa mooy yàlla waaw amul topp nga xamante ne ni daa mooy yàlla loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam na saxaaba yi radiyallahu bi muy wax naan waa saxaaba bi ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam mais bu dee daa am ñoo xam ne dañ ñoo jiite te joxuñu suñu àq nu ñuy def ñu ne yéen jox leen seen àq te seen àq biñ leen yoreel ñoom ngeen laaj ko seen borom. waaw ndax yeneen ci ma lay saa salaam boo gisee mu naan walaw ta'ammara alaykum abd yooyu yëpp c'est pour bañ a yee fitna waaw kan usikum bi taqwa bi bi taqwa allah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abd même bu dee dañoo def ci yéen abdul habashi mu jiite leen amara mooy damay jël kenn ne kii mooy jiite par force abdul habashi abdul habashi boo xam ne moo leen jiite wala moo ci boppam moo ñëw imposé boppam te am mara mooy taxaw forcé leen ne moo leen jiite te mu nekk jaam boo xam ne éthiopien la ndax jamono yooyu arab yi c'était impensable ak éthiopien jóge seen jiite de xam nga Abraha ñëwoon na ñoo day damm kaaba gi gaa yi xajal ko kaaba eh, inna lil bayti rabban sawfa yahmihi la ko Abdul Muttalib bi waxoon ne ko ah delloo ma samay gëléem man loolu laa soxla waaw mu naan ko yow bi ma la gisee ni ma la wege wax nga ñëw amoo dara looy wax nga naan ma ay gëléem sa waxoo sa nit bii ma nar a nga xam ne sharafu sa teraa ngay bàyyeeg sa yi waxoo ci loolu ngay wax ay gëléem mu ne ko man samay gëléem laa tippi sama jëlee yi nga jël Abraham moom laa bëgg la soo naata saa bëgg nga delloo ma ko di la ñaan nga delloo ma ko. Kantaa nekk bii la wu am na borom boo xam ne moom dina ko défendre boppam waaw waaw dina ko atul boppam mais pas man Abdul Muttalib waaw mooy ne ñoom xalaatuñu woon ab éthiopien doy nañ jiite leen mu ne même loolu bu amee li ma leen di dénk man yonent bi alayhi salaam mooy as-sam'u wat-ta'a ngeen topp tey ngeen dégg tey topp moo tax Seydina Abu Dharr mu ne mais bu dee doon dóor jël sama alal mu ne ko wa in darabaka wa akhadha malak même bu dee ci gis dalaa dóor maanaam yow sa ngëm yàlla de dañu te tamit deful luy dindi sa ngëm yàlla mais li muy def mooy tooñ la. day ñëw teg leen taxe yoo xam ne c'est c'est pas normal waaw loolu ci axala la dëg la dëg ngay liggéey muy jël pour financer moom ak train de vie ak njabootam ak ñi nga xam ne ñooy son parti ak yi nga xam ne moom lay fowe ci àddina bi loolu leen ay taxe yu metti yokk mbiri te lépp ci gafakaam li jëm moom moo ci moo ci sëq mu ne même loolu mu amee maa ngi leen di dénk dénk topp même bu la dóoree waaw fuyete la wax gendarme yi wala militaire yi ñu fuyete la police yi ñu toroxal la duma la ci loo xam ne du mu ne aleykum aleyka bis-sam'i wat-ta'a maa ngi lay dénk dénk topp ndax loolu lan la mooy loolu la yoneen fay sa sa doo wax naan yéen jox leen leen ak yi ngeen war mooy bu leen ne comme niñ non comme ko nguur gi daal nii mel man moom dootuma zakat waaw mooy nguurub julli zakat bi xam ne boo ko war a collecté agent bi buñ fi ñëwee je vais l'infuser eh, ah moo infuser xam yeneen trois cent ans ne déedéet yow def yéen seen ak def leen mooy ñoom war nga ngeen leen buñ ñëwee di jël zakat ngeen jox leen jox leen leen waaw jox leen leen seen ak te yéen seen ak bi ñu yor noonu di di leen ko bay a jox ngeen ñaan ko seen borom. waaw loolu ngay dégg ñaari waxu yonent salaam yi ñu fi indi léegi leeral koy wax Seydina Mu'aaz ak Seydina Abdallah ibn Mas'ud ak ji ne amul dégg ak topp mooy la bu ñu leen naree dugal ci loo xam ne mooy yàlla la bañ leen ndax la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'a fi ma'ruf qad rawa fi ma'ruf al-imaman al-Bukhari wa muslimun rahmatullahi alayhima waaw mooy amul topp lu dul ci njëkk mooy bu la naree dugal ci loo xam ne la mukk ndax njëkk yàllaa naan lii way njëkk yonent ba saa saam jottal ñu ko lii dafa xaraam bu la ci ay njiit naree dugal ngeen bañ mais mandaa ba ñoom lu ñu seeni xaq seeni droit la yéen yéen ñi droit bi ngeen am envers ñoom jotal leen ko matal leen ko kantaa ñoom seen droit yi ñor xañ leen ko ñaan leen ko seen borom waaye bu ñoom danay dugal ci loo xam ne mooy yàlla li ak kii la weddi yàlla ngeen bu dee kufran ba waa xam ngeen may waaw ak lu la ci a fekk ba mu des liñ la waxoon sànk ndax lan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman la borom bi wax man kafara billah ha ku weddi yàlla mooy hadithatu sayyidina Ammar Abul Yaqazan ibn Yasir ibn Sumayya bint Khubbat radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaw gi mooy man kafara billahi ba'da imanihi ki weddi yàlla ginnaaw bi mu gëmee illa man ukra ba nga ki nga xam ne dañ koo forcer ci loo xam ne wax la boo xam ne ci biti day mooy yàlla la weddi yàlla la waaye lool ci làmmiñam la ndax fitna yi la mënatul a dégg dóor yi la mënatul a dégg répression bi la mënatul a dégg la dégg waaye xolam moom mu ngi dal ci tudd yàlla ak ngëm yàlla kooku amul benn problème garaawul moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog dane Ammaar radiyallahu ta'ala anhu bi ko ñoom Abu Jahl al-mal'un daal de sonal duma ko duma faat nañ yaayam torturé nañ baayam ba après ci la faat ba mujj wax liñ bëgg mooy weddi wax ne rafetul ci borom wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu di jooy na yonent salaam yonent bi salaam ne kayfa wajadta qalbak nan nga trouver sa xol bañ lay def lool mun ne ko mutma'innun bil iman mu ne ko fa in aadu fa'ud mu ne ko buñ la jàppaatee tegaat la bugal yu toll noonu li nga la wax noonu wax ma ko wax ko ci xaqu yàlla sama xaq lu dul noonu buñ la tegaatee lu mel noonu fekk sa xol ngi dal ci ngëm yàlla waxaatal li nga waxoon waaw ci kaw loolu ngay mën a nekk régime boo xamante ne dalaa puusa ci loo xam ne mooy yàlla la ci wax ndax sa xol ñoom maw moomuñu mën ci ak nga topp leen ci loolu sinon bu dul loolu doo leen topp ci dara ci mooy yàlla mukk waaw voilà la Abu Ruqayya waxoon Cheikh Kishk rahimahullah <laughs> mu ne Abu Ruqayya laysa Abu Ruqayya kat léegi man de am naa Abu Ruqayya léegi xam naa waaju waaju exceptionnel lay doon en fait xamoo Abu Ruqayya Abu Ruqayya lam yu'ada yi man man mi si ñoo jor la bal ma raade xam na seen yaay saa yow bul bul suul Sénégal ci Abu Ruqayya mooy Bourguiba non pas waaw waaw non non Bourguiba keneen ci laa ko jaawale benn Ali non non Ali waaw benn Ali laa bëgg moom euh, moom yaa moom am naa yaakaar ne waaju ak sax léegi ku baax la quoi waaw mu ngi Arabie saoudite di ko fa gaa yi jëlee Tunisie 2011 waaw maa naan moom moom xam naa moom bu kii woon ci téere yi lay ne foofu lu mu ko am téere yaa fa kii na gëstu jéggalu yi mu defoon gaa yi en tout cas yi koy wax. tey ñaanal ñi nga xam ne nee nañ moo leen tooñoon bu duy dëgg la nekk ci kii yi rek di def salaatu ala nabi yi dàqi xam-xam rek waaw mais Abu mooy Bourguiba xam ngeen Dakar am ngeen bi Cheikh di prolongé après bu buntu UCAD euh, université Cheikh Anta Diop avant boobu Bourguiba fële jaar ca Castor <laughs> Bourguiba mooy Abu Ruqayya ah day naan Abu Ruqayya mais Abu Ruqayya Cheikh Kishk al-Misri dëkkoon Égypte laa dégg ci waxtaanam yi xutba mi am solo yi mu ne Abu ku mel ni kenn du ko topp ci loolu dafa dajale suyuuxu euh, seen université bi nu mu bu mag boobu. siiw na aka yàgg sax fàtte sama xel fàtte na en tout cas dafa dajale boroom xam-xam bëgg leen ne voilà léegi koor gi comme que dafa tàng dafa metti te affaire bi koor gi day wàññi productivité léegi daal ñuy seet xaw man exactement loolu ba mu ba mu gënee dégg ah ëpp na dix ans lii nii may nettali mais affaire yaa ngi ci man man naa ko dégluwaat ku ko am it euh, amaana ngay kii ba dajee kii man xutba yu bari laa yor ci CD. yuhi a Cheikh kis Kishk rahimahullah mu ne Abu Ruqayya xawaay dajale borom xam-xam yi gàttal daal ngir won leen ne koor day wàññi productivité day tax koom-koomu réew mi daal di wàññeeku ndax nit ñi duñ mën a liggéey bu baax dañuy sonn dañuy xiif dañuy kii ak nàngam léegi daal comme si koor gi daal nañu ko soit ñu bañu ko koo def heure bi bu dee dafa tàng ñu def xool beneen jamono ñu koy def di gën a tane wala daal am na daal benn façon daal ba pare nag wax ba pare moom moo ubbi discours yi ne sëriñ euh, ci cheikhu bi jiitee boroom xam-xam yi foofu kini bi mufti xaw ma mu ngi nii toog ngir mu ñëw après ngir wax ne leeral leen affaire bi nee waaye mufti bi ñu taxawee cheikh bi rahimahullah mu sant yàlla julli ci yonent salaam ne maa ngi waat ne koor moom borom bee ko farataal yeneen ci may saa saam jottali ñu ko tax maa ngi seere ne Abu Ruqayya mi ni wax du dëgg koor bu du dindi productivité wàññiwu waaw kon nag topp lu yàlla wax ak yonentam alayhi salaam woon waaw mooy ñu ne noonu kenn noonu dégg ne mais cheikh bi ñuy après ba est-ce que du ma ne loolu toppee ci dëgg ci njëkk lu mooy bu baax lañuy ñuy toppat da la ñuy toppee nit ku bëgg nit ñi bàyyi woon da nga koy kenn du ko topp waaw kenn na du ko topp moom yu mel noonu moom kenn du la topp mais bu dee suñu alal yeeg suñu yaram yi rek lay dóor te mën nañu koo muñ yeneen ci may saab saab ne yéen moom li leen war def leen ko liñ leen waral te defuñ leen ko nit piétiner seen xaq yi ñaan leen seen borom diis leen ko seen borom kon nag wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abd les côté bii <laughs> wa in ta'ammara alaykum abdun habashi même bu dee ne da leen a jiite jaam boo xam ne Éthiopie la jóge loolu mooy la mooy tey waxoon nañ ko bi ñuy gis arbaina yi nga xadis bi ñëw na al arbaina an-nawawiyya mooy xadis numéro vingt ah, mooy nga ne woon le sénégalais walla iyaazu billaah li ñu bëgg ci bëgg a teg mooy ne naan ñii woo la ñag yi quoi te loolu waruñ leen ko woon parce que neexuleen lu péjoratif mooy ñi dëkk ay Congo yeneen pays africains ivoiriens yeeg yooyu ghanéens yeeg nigériens yi ñaan leen ñag yi waaw te buñ nee ñag yi mooy lu ñaaw la wax te moom lañ ci dugg imagine tey yi nga xam ne instant bii ñu ngi naan déwén insha allah deux mille vingt quatre élection nangam ak nangam nga ne leen waxuma la ay ñi ngeen di tudd fii benn ñag bu jógee Gabon moo leen di jiite par fii mu ne demal wax ko sa saay mbokk yi la mu eh, waaye kii la maa waññaw kii la maa bi ne nga ne i kam nga gis séeréer bi def fay sa mbokk yi kii xanaa dafa dof wala daal lekku yàq mu ne ko ñuy jiite mooy léegi nga gis ku nekk dëpp joolaa bi suñu ko sibi ñoom ñëpp dëpp waaw ku nekk naan do du waay yow du waay yow ma ne loolu ma ne du sànni laa kii xanaa di doon xanaa ne nag ah suñu réew mi dañu leen di jiite ak ña mooy yooyu lañ la mooy loolu loolu waay loolu sax. ci l'islam yonent yonent saa saa am dana walla al a'immatu min Quraysh ñi jiite ci Quraysh la ñuy jóge mais loolu yonent ba saa saa waxul ni képp ku jiite rek ki Quraysh la bokk mooy noonu la war a woon Égypte ñooñu ay jaam lañu woon yu ñu affranchir jaam yi biñ ñëwee jaay jaam lañu woon waaye gaa yi nekk fa di font ñu nangu affaire yi ba seen nettali bu siiw ba ak sultaanul ulamaa loolu tax ñoo jóg al-Izz ibn Abd as-Salam ridwaan as léegi mooy peuple bu nar a demal mu ngi mel ni nga ne français bi gis nga afghan bi bi bi bi jaar ci Océan Viking bato boobu nga xam ne mooy sauver gaa yi ci Méditerranée di leen di leen jële ci bato yi waaj a seen looco yi seen gaal yi pirogue yi waaj a suulu yi waaj a la waaj ñu indi leen avion nga xam ne centre de rétention fi ñuy yóbbu nit ñi denc leen fa ngir dugal leen avion delloo leen seen dëkk fa lañ ko génnee moom moo leen di jiite mooy nekk président de la république de la France. imaginez français yi yow français yi xoolal <laughs> rien vote local. Ah. politique ci ci municipalité yi mooy pour fal maire loolu kese droit yi dañoo bañ réticent ci un non européen étranger non européen di voter président Hollande doon ko fi xalaat da koo gaaw tegaat ci suuf yëkkatiwoo sax parce que mbamb mee ko topp mu yi ko fi doon diggee yëpp naan bu ñëwee walla étranger yi dinañ leen may comme que lii euh, élection locale fal maire yu mel noonu nga xam ne ñoom ci dëkk dañuy dëkk nekk benn ville di contribuer di fay seen taxe par man nañ leen a boole boobu mais pas élection générale yi fal président ak ay député yooyu mais une élection locale yooyu kese tubaab yi dañu ne dee du ci dal un non européen nangu nañ comme italien bi nga xam ne day dund France kooku d'accord nañu moom bu mën a dox mais africain yane léegi yow imaginer imaginer ñu ne imaginer nag ñu ne hein léegi waxuma kooku élection locale kese waaye moom moo leen jiite quelle sera la réaction des nasara la réaction du des des blancs des tubaab may nii diñ nam révolution morale la non loolu duñ ko naw gis nga ko mooy réew yëpp noonu la mooy ñoo xam ne ñoom mooy amul woon droit ci texte yi amul woon droit nekk ko soit même ñooy buñ defee ñoo leen jiite sax yeneen saa saa saa ne nag ñooñu sax maa ngi leen di dégg ngeen di dégg topp bu dee ñooñu kon nga xam ah. <laughs> di dénk. bis-sam'i wat-taa'a wa in ta'ammara alaykum abdun habashi lu tax mu doon wax loolu mooy da doon bañ fitna yi waaw ngir bañ fitna yi te yu mel nii waxoon na koy ba muy wax affaire u dajjaal mais loolu nañ bàyyi ngir bañ a guddal mu ne wa innahu te nag man ya'ish minkum képp ku dund ci yéen ku yàlla may longu fii ku yàlla may longu fii guddal saw fan fa sa yara ixtilaafan kasiira xel féef naa gis wute yu bare bare bare bare bare bare bare wute yoo wute nañ ci wàllu usuulu diin mooy yi nga xamante ne pas-pas ci yoo xam ne waruñ ci woon a wuti xoolal ñaata kuréel nga gis kéroolu bidaa yu taxawaalu ci kaw suuf ci monde musulman hein ci pas-pas waaye wute nañu ci li nga xamante ne mooy furu' yi wute nañ tamit ci furu' yi wute nañ ci yi nga xamante ne ay jëf la yu yonent ba ay saasaam jàngal ay wax waaye it li ñuy pass loolu lépp wute nañ ci waaw moo tax yonent ba ay saasaam ne woon xeetam dañuy tàqale ko ci bid'an bid'an wa sab'ina firqa ñoom ñépp safara la jëm ba mu des def soixante-dix jàpp soixante-treize soixante-dix-neuf ci ay pàcc ay kuréel la xeetam di tàqale ko mu ne kuréel yooyu yépp safara lañ jëm ba mu des fi naar illa firqatun wahida aw illa firqatun wahida ñu ko mais yeneen tibale saa saa ñoom ñooy ñan mu ne mooy ma ka ñi nga xam ne hiya maa kaana alayhi wa ashaabi kuréel ba nga xam ne ñooy topp nekk ci li nga xam ne man ci ne woon ak samay saxaabata xadis boobu qad rawaahu al-imaam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala waaw kon nag mu ngi noonu xoolal rek léegi kuréel bu nekk ne la maa nekk ci dëgg di gabal yi dañu ci des yeneen tamit ay saxaab nag moo ñu jox moo tax kenn mënu la ne kenn xamul ku nekk ci dëgg ba nga xam ñu nekk ci dëgg lu tax kon yeneen tamit ay saxaab ne mooy ñi nga xamante ne ñi ñi ñuy mucc mooy ñi nekk. li nga xam ne moom laa nekk man nii ak samay saxaaba radiyallahu anhu kon kay xam nañ ko xam nañ sunnaa yonent bi alayhi salaam xam nañ siiraam xam nañ liñ fi ne woon ku ci nekk boo ko nekk ci dëgg ku ku newul nag ak loo man di woo ak ña fa nekk duñ leen jàpp ni dañoo prestigieux ñu kawe lañ ma ne ñoo newuñ ci dëgg c'est tellement simple waaw yéen nag yéen di wootee kuréel boo xam ne ci lislaam di woote woo xam ne yow. njàngaleem yonent bi saa saa lu bari faat ngeen ko ci. ba pare di ko reconnaître lan ngeen mën a gën a ñeneen ñi comme façon yi ma la ko jàpp na ñoom du ñu julli mais sax ñoo gën ñuy julli ñoom si yàlla xam ne ne rey nañu loo xam ne yonent bi saa saa moom la ne mooy imaadu diin mooy keroog diine man aqamaha ku ko taxawal faqad aqama diin taxawal nga diine ji wa man hadamaha képp ku ko màbb mu daanu faqad hadama diin mab na diine yow nga xam loolu ba pare di def loolu ba pare jàpp ne yow fii mu ne yaa nga xam ne ñooy julli di leen yéem ko wax. kooku moom da ngay leer ne ku ne fii jaaxal la leer na waaw leer na kuréelu ñeneen a jàppal kuréel yi par benn benn affaire bi moom mooy misaan bi quoi mooy balance ku ñëw dugal mooy scanner bi li Seydina Ali doon teg leen dëgg ba pare radiyallahu anhu ku ñëw ngeen jaar la ko ci dëgg bu génnee dëppook dëgg koo koy nitu dëgg bu ak lu man demee buñ ko dugalee affaire yi xeet xeet xeet kooku du nitu dëgg ak ko man di doon nga teg ko neex kon nag képp ku dund minkum fasaya ikhtilafan kaseera di xel seef naa gis wute yu bari waaw moo tax gars yi dafa doon lenn sax daanaka doo doon ko man ku nekk yaa ngi tuumaal sa mbokk loo xam ne tax nga ba jaamu yàlla yi ngeen bokk tax di ko defandoo foog nga tuumaal ko lu tax yow mënoo koo koo def ci ginnaawam te daa teewoo ko ci dara lu dul naw sa bopp rek ak naw sa bakkan ak jàpp ne yow yaa féete ñeneen ñi kaw. ku nekk nga tuumaal ko ci wàllu pas-pasam lu tax yow mënatoo julli ci ginnaawam bu ko defee jàkka yi bari ku nekk berb jàkkaam waaw da ngay gis koñ boo xam ne daanaka ñeenti jàkkaat fa ñeenti façon yi am yi gën a rëy ci réew mi ku nekk am na fa jàkka ci loo xam ne jàkka yi bu kii di nodd kee wa ñu nodd nodd yi mel lay tulleeg male waaw ci loo xam ne jàkk koñ bi rek benn jàkka doyoon na waaye parce que ku nekk kee jàpp na ne moom kee waratu koo mën a jiite parce que nii la nag am na ñoo xam ne wax nañ dëgg waaw parce que koo xamante ne nii moom pas pasam baaxut wala yu mel noonu kooku moom ba pare di ko revendiquer képp koo xam dafa jàpp ne moom julli barkeelu barkeelu la du farata ci moom ah ndax diw julli lañu ku mel noonu ku am aqida bu mel noonu yow amoo droit bu lay ku mel noonu amoo droit bu lay boo ko xamee amoo droit ku mel noonu di lay jiite parce que moom jàpp ne li yàlla ne farata la ci lépp sa xam na ñu leeral ko mu xam naa waaye ma ne lii dañuy barkeelu kooku ci boppam yéeféer la kooku mënu laa jiite am na ñoo xam ne wax nañu dëgg mais dañuy xam ne diw booy wax ñu naan xoolal ñenn ñi c'est lu paradoxal boo wax ñu naan boo laajee dara ci diine ñu naan laaj leen ko waa ahlu sunna te xam nañ ne waa ahlu sunna sunna mooy mooy li yoneen yoon ci bàyyi sasa kon na ne mu ngi reconnaître ne <laughs> gaa ñu ngi ci ndax sunna mooy yoon mooy yoonu yoneen ci bàyyi laaj leen leen te nag mu war a julli ci seen gannaaw te bu ñu laajee masala ñu ne ah lañ leen leen ko laaj ñoom waaye bu ñuy wax affaire baatin ak affaire yooyoo affaire daraja affaire ay xar baax ak yooyu ñu ne ah loolu nag la naa am ñun la kooku dafa wéré di wala la kooku dafa wéré di la jaamu leen yàlla bu bu xar baax yi ñëwee ak ñi yàllay tabb mu ne mana lan la la yàllay tabb yow